وعلى آله وصحبه وخديمه ومن اقتقى أثرهم إلى يوم الدين mbokki jullit yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi di sant di leen gërëm gannaaw nuyoo di siyaare kilifa gu tedd gi nga xam ne gi teew na fi di sëriñ Abdul Fattah Mbakke jëmal ci mboolem duy kër Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu euh, di nuyu tey dalal jàmm ci seen tur yéen ñépp ak suñ tur nun ñépp sëriñ Sam Mbaye mi nga xam ne kilifa la di ko xam ne kii waxtoom xat na lool ba yéeme fu ne soxla nañ ko fa ku ne soxla na ko tabaarakallaahu mu bàyyi yépp ñëw fii tey ngir bëgg noo jëriñ tabaarakallaahu ñi koy sant di ko dollee gërëm tey ñaan yàlla wéral ay cëram ba mën a yàgg ci lii muy def taxawee lislaam tabaarakallaahu soppeek ñépp la ñu baax ñépp dañ koy sagoo di ko bigi waxtu wu nekk tabarakallah ah, digtal rek doxinu ngoon gi niñ ko tëralee insha allah dañu bëgg benn xale ci daara ji nga xam ne mooy jumaa ji daara alxuraan ji xale bu ñuy wax Basiru Mbuub mu jàngal nu ay aaya yu gàtt ci alxuraanul karim buñ ci jógee danañuy jox sëriñ Abdul Fattah Mbacke moom Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mu ubbil ñu jotaay bi gannaaw ubbi googu nag ñu bàyyeeg al oustaz Cheikh Guèye mu wax nu kan mooy conférencier bi lu yomb a wax ku ñëpp xam ba noppi yomb naa xamle wante aadala incha allahu danañu wax Serigne Sambay bi mooy kan euh, lan la taxawee ci lislaam lan la doon ci diine ji lan la ci kër Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu wax nu itam li muy waxtaane mooy lan buñ jógee foofu nag la cay topp mooy insha allahu laaj yi laaj yi itam ñuy sàkku kenn ku nekk lu mu bëgg laaj na ko bind bind mu leer mu mënee fa jàng xam laaj ba mën koo tontu sëriñ bi moom dafa ñëw ngir jëriñ rek insha allahu képp koo xam ne kii sa jàngoro mooy réer te mooy jàngoro ji gën a bon ci jàngoro yi réer insha allahu koo xam ne mooy sa jàngoro boo taxawee fii ci kanamu sëriñ bi insha allahu tey te déglu dekkeerlu insha allahu jàngoro jooju dana faju tey kon bismillah ñu bàyyi ak euh, Bachir Mbuub mu jàngal nu euh, lenn ci alquranul karim ñu barkeeloo ko ndax Cheikh Ahmad Bam radiyallahu anhu mi ni bëgg a waxtaane alquran a doon xaritam di soppeem kon mbër la moo xam ne mi léegi buñ koy bàkk alxuraan la ñuy jàng kon bismillah ومن الشيطان الرجيم من الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون nettali loolu itam ba moo tax bi ma ko yëgee ma ne li muy xat-xat dinaa fi ñëw samp ndax bokk ànd yéen jëriñu ci mu di di gërëm di leen mu encouragé muy loo xam ne lu ñu war def waxtu bu nekk kii ngeen tànn yi itam mu di leen di waxtaan muy sëriñ Sam Mbaye yaakaar naa bi ñu ko tànn itam li mu ndax xam-xamam maye na ah, mu waxtaan sëñ Tuuba xam na ko bu baax a baax mbokk la waaye loolu lépp daf koo jaay jënd ko ci taalibe te mu ngi bëri jënd kon nag bu ñu ko tànnee mooy waxtaanee yéen sëñ Tuuba juumu leen ma jëlee ñaan rek ngeen di ko jàmm tëj ko jàmm te yàgg ko fee def te ngeen jëriñ yéen ñëpp wasalaam. wa rahmatullahi taala wa barakaatu eh, mbokk yi tey dellu siwaat nañu ci bis bi ñu tànnoon bu yàgg ba léegi nuy xaar le 25 février booba ba léegi gaa yi namm ko agsi na tey 1999 ñu fas yéene def waxtaan woo xam ne nii ki koy def euh, yàgg ngeen koo dégg ci ñennat yàgg ngeen koo teewe xam ngeen ni mu toll ci lislaam xam ngeen itam ni mu toll ci gëm li muy wax euh, di ko xam ni bu nu ko xamlee dana jaadu li mu nuy bëgg a wax lépp jaadu na mu génne ci moom ndax arab yi dañuy wax naan wa kullu inain billadi fihi yarshau aw yandau nee ñu ndab lu nekk la nekk ci biir rek moo ca mën a seet kon nag li ngeen yàgg a gis muy seet ci ndabam jaadu na euh, sunu conférence tey bii mi ngi ñëw feeñe ci dëkk bu ñuy wooyee Louga ci waajur wu baax wu àgg ci boroomam wu ñépp xam di sëriñ Ahmad Saxiir Lo Ahmad Saxiir Mbay yàlla moomu nga xam ni bokk na ci ñi ngànkoon lislaam ci jamono la gën a dëgëral ngànk lislaam ak dëgëral lislaam mooy ki sañ ci daara ju mag jële ci kokki yabal fa aw turandoom di taalibeem Cheikh Ahmad Saxiir Lo tayyaballahu sara yabal ko fa moom mii di Serigne Sam mu bokk ca ñi mu jëkk a dalal ba tey ñu jik ko ñu jëkk fa tari alquranul karim mokkal ko xam bindin wa xam jàngin wa tàmbali fa jàng xam-xamul islaam yi li ko tàmbalee ci fiq day jàng naxu ay alfiyatu ibnu malik ak ye jiitu ak ye ca topp soog faa jóge laxas dem dëkk bu ñu wooyee ndar yàlla xiiwalee ko fa mu daje fa ak ay boroomi xam-xam yu mag yoo xam ne ni ñu nga cosaanoo woon Muritaani mu jànge ci ñoom ba ngaj ci seen xam-xam ba ñu yoroon jamono booba am lu mag lu feeñ ca Muritaani ñu di ko wooyee tànn boo xam ne ni dañ ko doon tànn ay boroomi xam-xam yu war a ŋàbb ay jàngu yu mag di ko jiite moom yi mu bokk ca ñooña demoon ca Mauritanie ca jamono yooya ca gànnaar demu fa woon ngir jàng waaye dafa demoon ngir bokk ca jàngkat ya ñu fay tànn ngir dugal leen ci àddina bi ñu nekk ay représentants yi diine yàlla dogal ña jóge woon fii ci réew mu jamono booba mu bokk ca biir moo ca at mi woon ca ca at mi ci biir àddina bi moom moo ca at mi woon ci waa Sénégal at mi booba daf la doon may nga dugg ci biir école yi jàngale ji waaye moom mu ni loolu day tàmbalikaay la ngir jàngaat tax mu jógewaat Mauritanie dem Tunis fekk na ci biir loolu yépp mi ngi yóbbu loo xam-xamu France bi àggoon ci certificat jamono yi muy def loolu amewoon na ko mu continuer nag dem Tunis dugg ci université bu ñu wooyee Jaami'a Saytuun euh, continuer njàngam ci araab ak ci français ba làq fa la nga xam ne nii moom lañ fay jëlee ci ay diplôme ci boobu boobule mu ñibbisiwaat fii ci Sénégal nekk ci benn école bu ñu wooyee lycée Blaise Diagne Faidherbe ba afan di fa nekk di siwar ay njàngam ba ni ñu ko nomee mu nekk di jàngalekat buy jàngalee tubaab ci ndar la ko jëkk defe loo xam ne ni lu yéeme la ku laxasoon di jàng diine di jàng arab ba ñëw ñu fàtte ni njàngum diine ma ko taxaw na jóg waaye gis ci xam-xam bi ñuy xam ñoom lu leen doy ba tax ñu name ko muy jàngalekat boo xam ni ñamu doon jàngalee doon ci biir école France yi mosu xam ne sax ndax jàngoon na arab jële ko foofa mu ñëwaat fii ci Ndakaaru di jàngale ci beneen école ci mag ngelaw maanaam école bu nekk ngelaw foofa la doon jàngale benn ni ñu ko nommé mu nekk surveillant général ci benn école bu ñuy wooyee darul muallim yi école bi nga xam ne dafay jàngale arabe ak français te mu topp ci gouvernement bi. ginnaaw boobu mu dugg université bu Dakar ba def fa licence am bu arabe ak bu français ci lettres modernes mu ñu daal di koy nommé mu nekk professeur. ci lycée Blaise Diagne continué na njàngam ca université ba ba léegi benn mu atmee doctorat ñu namee ko mu nekk professeur u malik Malick ca Louga ginnaaw bi mu nekk professeur ci faculté di lettres ci université bu Dakar ci jamono yi yemul rek ci jàng ak wesaare xam-xam ci wàllu jàngale ci kanamu élèves yi waaye def na itam ay liggéey yu bari ci wàllu taalif ay téere ci wàllu tekki ay téere yoo xam ne ay mag ñoo ko bindoon mag ñu sori ñu deme ne Seex Ahmadou Bamba bind na ay téere yu bari yoo xam ne ni moom moom mooy ki koy toxal bëgg ko gën a yaatal jëlee ko ci langu arab bi ko sëriñ bi bindoon yóbbu ko ci langu France waca jiitu moo di Masalikul Jinaan toxal nañu ko moom moo ko toxal ci làngu arab yi ñu ko waxoon yóbbu ko ci làkk tubaab ba mool nañ ko teg ci beneen téere bu ñuy wooyee jaawartu ak uqal bu kaawu ñooñu itam taalif te leen tekkiwaat na leen ci tubaab ba mool nañu leen ak yeneen yu nga xam ne nii tekki nañu leen ba noppi mu yónni ñu ngi ko yónnee Maroc jamono bii nu toll ñu nekk ci waaju móol ko ci wàllu jaamu yàlla téere yu bari yoo xam ne ci wàllu jaamu yàlla aju lu deme ni ki Mawaahibul Quddus al Jawharu Nafis nahju qadaaya alxaaj tasawudu subbaan munawiru sudur tasawudu siraar yooyu ñu ngi leen di muul jamono yii nu toll ba mu ci jógee yemul ci téere yooyu jàngale diine rek waaye téere yi sëriñ bi daan taggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it na ci ak xalimaam ma ngay tekki téere bu ñu woyee jasbul xulóob mawaahibul naafi ak lidaad yi ak ak yeneen mat yu bare bare yu saxam yoo xam ne nii doomu aadama yi ñu ci bari déggaguñu ko tekki nañu yooyu ba noppi tekki na ko yóbbu na ko Maroc bi ñu koy mool ak yeneen téere yoo xam ne dafa dellu siwaat di jàngale fépp al islam yoo xam ne Serigne Touba moo ko bind ñu bari teguguñu woon seen bët ci téere yooyu waaye génne nañu ko ba toxal na leen ci làkku arab yóbbu leen ci làkku français muy ñaar fukki téere yoo xam ne Serigne Touba moo ko bind ci taalim al islamiya ci luy jàngale l'islam téere yooyu mi ngi Maroc ba tey incha allahu ci kanam ñu ngi koy teeru ak yeneen téere yeneen téere loolu mooy liggéey bi nga xam ne sunu conférence bi dolli na ko ci biir liggéeyu jàng ak jàngale. kon jaakaar naa ne kooku bu toogee fii parce que yéene nekk sunu jàngalekat tey ci lislaam dana war a doom lu ñépp teeru ak seen xol ak seen xel diglu ko ak yar ak i teggin jëriñu ci jënum yàlla boole ñi nga xam ne ni yestamiuuna qawla fa yattabiuuna ahsana amin yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di bég ci daje bi ak jataay bi xam ne yàlla rek suñu borom tabaraka wa taala ñu bëgg koo xam nañ ko xam nañ koy jaamoo xeñtu ko bëgg koo jaare nit ci bunt yi mu ubbi ci kaw suuf moo fi dajale ñu dëgg ci loolu lool gannaaw nag dañ seet teew ngir xeñtu yàlla xeñtu diine islam waxtu takkusaan yi jot du nu mën lu dul wëlbatiku ci farata jooju te teggi ko ci sunu kaw ba noppi soo ko dellu si fii tàmbali nag waxtaan yu diine yi kon ngeen jéggal na tuuti mu julli te dellu si insha allah bismillah alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata صراط الذين أنعمت عليهم غير والقصد إن الإنسان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الله في كتابه العزيز كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر xeetu muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam mooy ngën ji xeet lu leen suñ boroom taggeem ñu ràññi ko ko ci yeneen xeet yi moo di digle yiw tere lu yàlla tere sallallahu alayhi wa sallam nee na ngeen sax ci di digle li yàlla digle di ko tere di tere li mu tere fu ngeen tollu di jubbanti di jéem a jub wala suñ boroom dana fab ñi yées ci yéen teg ko ci seen kaw ñuy jëfandiku ci yéen nam leen neexe te ñi gën ci yéen daañu tàllal yàlla seeni loxo di ko ñaan ngir mu dindi buggal googu te du ko dindi du leen gu ñumu jamonoy digle yiw ak tere lu dul noonu di lu war ba yàlla bindee suuf indi ci aadama alayhi ba suñu jon yàlla tey bis bu ne nag muy gën di war mu dem ba toll ci jamono joo xam ne ñun ñuy dafa mel ne gëmatuñu dara gëm duñu dee ndax bis bu ne ñu gis ku dee kon mun ñoo bañ a gëm dee waaye la ca gannaaw dee la mel ne gëmuñu ko ndax dañuy jëfe jëf joo xam ne day niru jëf yi ku gëmul la ca gannaaw dee ndax ku ko gëmoon na ko war a gëmee dana dox sa diggante gi bari te foo toll di ko faral a fàttaliku muy bañ a fàddu ci sam xel ak sa xol ñun ñi kon dem ba mel ne dañoo fàttali lépp lu leen di fàttali ëllëg ak lépp lu leen di jëmee ci fàggu ëllëg adduna fab seen xol ba mu jeex ñu di ko wut di ko bëgg fu ñu toll di ko waxtaane ba ci bërëb yoo xam ne kenn waru fa waxtaane woon lu dul yàlla ak yonent bi ak ëllëg muy bis bu mujj ba ñu fàtte ba fàtte li ñu gën a jege li ñu gën a jege muy buntu ma ni suñu boroom ubbi ci kaw suuf ci leen jëm di ko waxtaane mu mel ne fàttewuñ ko ci sunu bi ko sunuy wax waaye mel ne xamuñu na mu toll ci sunu ay xol mu di loo xam ne kon ci ku xam ci ku ragal yàlla jar na tiit lool fi nekk doomu aadama yi mus ñu yonant yi mus ñu gis benn yonent waaye jeexiti yonent yi ñu ngi fi du fi jóg mukk te jeexit yooyu mooy jeexiti yërmande yàlla ci kaw suuf mooy ñan mooy ñi doon noon yonent yi te ñi doon noon yonent yi mooy awliyaullahi tabaraka wa taala ak al ulamaul amiluna sëñ Tuba wax na ci Masaalikul Jinaan ne walaw liya adlatu tasxiixi li sidqihi wa diinihi saxiixi ki dégg ñu ne yonent bu ñuy wax Muhammad alayhi salaam ñëwoon na fi moo fi indi alquran ne ca yàlla la jóge gis téere yi li ñuy digle gis li ñuy tere te yàlla xéewalawu la nga xam benn wàlliyu xam gu wér mën nga am sikki sàkk waaye boo gisee wàlliyu gis jeexitam gis jëfam dëgg ay waxam tegtalu dëgg ngoog wala ne kii diine ji mu nekkoon moom diine ji jóge ca yàlla la te mooy diine ji yàlla fonk ñooñu nag nga xam ne ñooy jeexiti yonent yi ñooy yërmande yàlla ci jamono bu nekk ci bërëb bu nekk ñooy yërmande yàlla ci jaam ñi mu dem ba muy bëgg a nëbbu lu ciy bëgg a nëbbu lanu ci gënoon a mën a jëriñ di ko umpale ñu di umpale kon ñooñu nga xam ne ñooy barkeb suuf ñeel jaam ñi dafa ne lillahi qawmun ida xallaw bi manzilatin xalla nada wa alat fi ljawi anwaaru tastaaquhum kullu ardin yanziluna biha ka annahum li biqaai llahi amtaaru est-ce que suñu borom am na jaam ñoo xam ne bu ñu wàccee fi bërëb tabeeg yàlla dal di feeñ mayeeg yàlla dal di fay wàcc jaww ji leer ci leerug yàlla ci barkeb ñooñu le borom basira yi janloog moom nga xam ne suuf si nga xam ne amul xel muy dox di gëm ak yàlla ndax xel bokk na ci kiiraay yi yàlla yiire doxale digganteem ak jaam ñi ndax nit day jàpp xelam def ko ilimaan lam ko xam loo lay xam lam ko sant lay def du sàkk jeneen ilimaan loolu gën koo soril yàlla looloo tax li ñu tuddee jamaat mooy yi amul xel di xam lu nu xamul di yëg lu ñu yëgul di ragal lu nu ragalul daanu ko leeral bu demee ba ci biir waxtaan wi kon nu dem ba mel ne barke boobu yàlla tibb ci baaxam sédde ko waa suuf si gisatuñ ko dañ koy dëgg ak seeni tànk di wuti loo xam ne daf leen di lor mu teg ci na tastaaquhum kullu ardin yanziluna biha sépp suuf suñu wàcc bu ñu fa jógee suuf sa daf leen di namm dëkkee jooy dëkkee yëkkat dëkkee wonk ngir yërmande yàlla ji ne woon ci ci seen kaw te jóge moom suuf mi amul xel nga xam ne day sabbal boromam bokk ci wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbih nga xam ne lii doomu aadama rek day sabbal yàlla fu mu toll yëg màggam gi xam ko ragal ko ragal bu tax bu ca yokkee tuuti rek génn ca lam doonoon doon leneen tax suuf soosu yi di namm tànk ñooñu fu doon jaar te gisatu leen ba di wonk di jooy di yëkkat ba borom basira bu fa dikk xam ni kii am na lu mu namm te ko sallallahu taala alayhi ëkk ga mu daan teg loxoom bu daan ba ci buntu jàkka ji bis ba ñu taxawalee minbar ba ba mu war a toxu buy xutba léegi ca minbar ba taxaw ëkk ga dafa yëkkat ba ñëpp dégg ko ba mu fab loxoom teg ci kaw yëkkat yëkk ëkk ga ëkk ga xolam soog a sedd mu soog a dallu barkeb rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama des fa seet ëkk gaa ngi ci kaw suuf kon ñooñu dañuy seen barke dañuy barkeel suuf si barkeel jamono ji waaye barke boobu ñuy barkeel suuf si di ko barkeel jamono ji boroom xol yi yëg yàlla boroom xol yi nangu màggu yàlla ñoom rek cay jëriñu ñoo koy yëg tey ñu kon bëgg a waxtaane kenn ci ñooñu ñu bëgg koo def lu dul ngir jëmm yàlla tabaraka wa taala mais jëpp jëf ju nit jëf jëddëppook sunnaa ci gën te jëddëppook sunna ñu jëf ko ngir yàlla dong tax moo ca gën nga ni wa inda zikri saalihiina tanzilu rahmatu waxtu wu ñuy waxtaane gaa ñu baax ñu yërmande yàlla day wàcc nee ñu man arraxa waliyan fa ka annama axyaahu képp koo xam ne waxtaane nga dund benn ci wàllu yi suñ borom yi dafa mel ne dundalaat nga ko ba mu taxaw mu ne taarixul islam li tax mu mat a jàng xëy ji yàlla yi fitna ji ñu fi yàlla loon ngir bañ ñu jeng jëm ci àdduna ci seen xol ngir bëgg duñu lépp ñu bañ lépp lu dul yàlla tiis yooyu nga di ko yër ci taarix muy metti ci sa xol dangay ngay bokk ñoom tiyaaba dañ amoon bu ñu waxtaanee si Ahmadu Bamba radiallahu taala anhu waxtaane yoon wi mu jaaroon yoon wi mu xottiloon boppam te mësul fekk kenn xotti ko jaar fa mu jaar fa boppam ak tiis yi mu daj ak métit yi mu wéyee muñ ko ngir yàlla sopp gi mu sopp boromam ba yëgatul naqar yëgatul metti xamatul dara ci kaw suuf lu dul yàlla buñ ko dee waxtaane daanu am yaakaar ci ne yàlla mën na noo yërëm boole nu ca tuyaa ja nu am ca fem nanu ko yeyoo Cheikh Ahmadou Bamba ku neex a waxtaani ndax lisaanu xaalam dafa wax li shaa'ir bi waxoon tilka aathaaruna tadullu alaynaa fanzuru ba'dana ila al athari suñu yi fooy wal bëti ko teg ci sa bu ngeen di gisatul seet leen suñu jeexital tilka atharuna tadullu alayna fanzuru ko bokk ci ñu yonente bi njëkk a yar yar bu njëkk ga yaru xadim xam ne kenn ku dul soppe bi yàlla bu bokk ci ñum gën a sopp bokkuloo ca ñooñee ba ñu dellusee mu teqale leen ci jamono ñu ñëw dajeeg moom ci jamono ànd ak moom dund ak moom lam leen digal lépp ñu jëf ca lañ man lam leen tere lépp ñu watandi ko ca lañ man ba jóge ci àdduna ñenn ñu ñëw gannaawam topp ay jeexitam fépp fu mu jaaroon fu mu tegoon tànkam ñu fas ko yéene teg seen tànk bépp tiis wu ko daloon dal leen bépp naqar wu ko daloon dal leen ñu muñ ko ci yàlla ba jóge fi wacc fi jeexit yoo xam ne ku ko topp texe ñooñu suñu borom tegaloon ci yoonu li kay laa tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum teg leen ci li kay laa tahzanu ala ma fatakum wala li yàlla li kay laa tahzanu ala ma fatakum wala tafrahu bima la yuhibbu kulla muxtaalin mu di jëmm yar ba yàlla fees seen xol dara du leen dal ci àdduna lu metti ba ñu ko ndax bëgg gi ñu bëgg yàlla leen di defal du ñu ñàkk dara muy lu ñu bëggoon ba yëg ko ndax am gi ñu am yàlla moo leen di doy fees seen xol nga xam ne ñooñu ñoo taxaw ci kaw maqaama li kay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum ba tey jullit boo xam ne bii bëgg nga am darajay texe amoon da ngay yar sa bopp topp ndigal wattandiku tere jaxasoog ñi lay jariñ teg leen bët di jàng alquran di joxe ci sa ñaq di muñ lépp lu yàlla tere ba ba ngay àgg ci yaru teg laa tahzanu ala ma fatakum wala tafrahu bima adduna mën a too cee am lu lay bégloo waxuma laa jëla bewloo kenn mënatu la ci xupp ba nga tiit ndax xam nga ne lu yàlla dugalu rek du am dara dootu ci mën a dal wala nga ñàkk ko ba di ko naqarlu ndax xam nga ne leer na la li ngay ñàkk ba mu lor la rek mooy yàlla te li ngay am te boo ko amee dara dootu la lor mooy suñu borom. nga ne kon fépp àgg ko foofu dese nga lu bari boroom borom digal ñu kon ak tabasturu wa sabb ak tabasturu mooy lan nit day dellu ci xelam seetantal ci li muy dund ci digg bi muy dund ñim fi nekkal. seet boppam gannaawam ak kanamam li mu weesu ak li mu jëm te xamul lu mu doon seet mu jëm bi nga xam ne xamul cëre muy mujje la suñu borom bind ci àlluwa ji nga xam ne lu mu ci bind du ko far mukk te xamula lu mu doon ngay fàttaliku loolu mu doy la na doy la soxla doy la lépp loolu mooy tabassur tabassur moo di nit ci ne xisaab boppam fu mu toll na seet li mu weesu lu ci ñaaw mu jéem ko tuub te jéem koo dabaatal di seet bi na ci kanamam mu mën a gàtt lool mu mën a dee tey ci ngoon mën a dee ëllëg mën a dee gannaaw ëllëg mu seet ndax bu ko dee fekkee ci waxtu wi mu toll bu seetee boppam dana xam ndax dana am yaakaar kon wala du am yaakaar doomu aadama dafa ñëw fii pour jàng bu ëllëgee day tari ah bu gagee moo tooñ boppam bu mokkalee góor góorlu na waaye dafa war a sant yàlla ndax tawfiq ca ànd ak tabassuru di genn wàll gis sabru des asabru mooy muñ sallallahu taala la sallam nee na asabru nisful imaani muñ mooy genn wàllu ngëm ndax lan lim digle lépp lépp lépp bala nga koo def da ngay muñ lim tere lépp lépp lépp bala nga koy bàyyi da ngay muñ li yàlla fab mu di natt mu teg ko ci jaamam benn ngi yokk maqamam ëllëg ndax xaroo na ko daraja joo xam ne mënula jëf lu mu toll mu teg ko loolu ngir xis fayoo ko ko wala muy bakkaar bu mu def te mu yërëm ko teg ka ko ngir mu set ca bàkkaar ba wala muy koo xam ne kii dafay nit koo xam ne ëllëg dafa waroon a dem safara am lu mu dajee lu guddi malaayika yooyu ñu dellu ko bindal beneen tuyaaba soo ko bàyyi ca lam newoon bu dellootee ba taqati ba trim daan nañu footaat ko wala ñu bàyyi ko noonu wala mu tuub mu gis ci saxaaba yi doomu adama yu bari yu gëm yàlla yoo xam ne ku ci nekk tiis daf laa dal ba jaaxal la bi ñu ko tawatee muhammadu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam lam la njëkk a tontu moo di boo muñee ñu fayala ñu xam ne ko nit ki lu ko dal lu metti metti muñ gaa gën ci moom daf fekk nag doomu aadama yi dañoo rawante ci xolu muñ kon bu muñee lañ koy fay ji moo gën li mu ñàkk moo gën itam lii tiis lii ko dal ñàkk koo dal nañ koy xeex ëllëg gën ñu gis loole ci jigéen ji daan daanu gis ko ci xasaada ñu ñu bënnoon bëtam ci xare ba gis ko ci ñeneen gis ko ci imaamu Shafi mi nga xam ne fu mu masa tollu boole na ñetti tawat walla ñeent walla ñaar gën jaaneew benn tawat rek am te am loolu lépp waxuma li muy jaamu yàlla waxuma xam-xam bi muy jàngale waaye li mu bind nee ñu séddale nañ ko ci bis yi mu dund bis bu nekk di xaaj bu mag boo xam ne xamuñu ne ko nit di bind ci bis bi ñu ne bu fekkee liggéeyewul woon lu dul bind ngir leeral lislaam rek ak xam la yàlla ak yonente bi bu liggéeyul woon dara dara dara ci at yim am ci àdduna lu dul loolu du mën a bind lu toll nii rawatina nag foo ko fekk mu ngi boolee tawat yu bari noonu ba noppi fu mu toll bëccëgam mu ngi jàngale te guddi bu jullee gee day tiim kaamil bi ba fajar lu ko dog mooy kàbbar di julli kon nag doomu aadama yàlla joxu ko xel lu dul mu settantal ngir mën cee rëbb te xes ëllëg kon su deful tabassur bu ëllëgee dana lor boppam te bu laayoo ñëwee ko suñu borom nee na tabaraka wa taala wa ka ayyin min a fi samawati wal ardi yamurruna alayha wa hum anha la suñu borom def na ay kéemtaan yu leen mën a waar yu dul jeex ci kaw suuf ak ci asamaan da ngeen koy romb nday jor ak càmmoñ bu dégg ba ca te du ngeen waaru mukk du ngeen seetantal bu dellu ci seen xel kon nag jullit bi ni war a def aj xolam ah, xam ne mépp mbir mu mu mu dal dee lu baax bu dee lu bon lu mu rëy rëy rëy lu mu naqari naqari lu mu neex neex mu delloo xolam ci yàlla loolu moo tax alquran ne alladina ida asaabatum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna daanu dellu si ci sëñ Tuubaa ci yoonam bi mu jógee Mbàkke baari jëm ndax ci inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna jooju ak xasbunallahu wa nimal wakilu ak xasid gam ca def léegi noonu ci muqaddama bi ba tey alquran dafa ne wa man ya'shu an dhikri rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum an as-sabili wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idha ja'ana qala ya layta bayni wa baynaka bu'da al-mashriqayn fa bi'sa al-qarin képp koo xam ne wan nga gannaaw fàttaliku yàlla dangaa wan gannaaw alquran da ngay romb kéemaani yàlla yi ci kaw suuf te du la waar xew-xew yu rëy yi day xew te doo du la delloo mukk ci sa borom suñu borom nee na dama lay booleeg seytaane soo xam ne day lëkkoog yow di la gëm loolu gëmuwul di la bëgg loolu lay lor day taxoog yow ba faw wa innahum la yasuddunhum ani sabili daf lay dëddloo yoonu jub wa yaxsibuna annahum muhtadun waaye dañuy jàpp ne rek yaa ngi ciw jub hatta iza jaana qaala yaa layti baynii wa baynaka bu'dal mashriqayn boo ngeen àndee ba dellu fa yàlla nag nga gis lim la wan lim la lor fi mu la indi ak lim la teg nga ne yaa lay si bay ñëw bay na ko boodal ma firix ne te bu boobaa doo ci jëriñ si dara aka neexoon ma sore ak yow nippeen ko sore sow féeroo koog lu muy jëriñati suñu borom tontu wala ñeen fa akumul yawma iz zalamtum wa annakum fil azaab mustarikuuna boo nee bu keroogee du man rek wala bu keroogee du man rek la ñuy mbugal eh du man day bokkuma caa gën du man rek bokkuma caa ko gën alxuraan nee bokk bi ngeen bokk ci biir mbugal mi bokk bi ngeen bokk di wëndeelu di tëmb di noor di nukki ci biir saxara ni dog yàpp yi wëndeeloo ci cin luy wañax bokk bi ngeen ca bokk nekk amul njariñ du leen jariñ dara kenn ku nekk si bokk nga yëg sa mbugal lay metti sa ci sa yaram waaye du metti ca keneen ka ca def wala ñeen fa akum yam in zalamtum annakum kon nit ki tabassur la war a def seet lu koy gindi ci kaw suuf lu koy jox texe lu koy ragal loo yàlla luy tax mu fàtte lu koy lor te diine dafa am njëriñ ndax lu ñuy wax rey ñaari picc ci benn ndoj la lu tubaab di wax gànnaay boo xam ne double tranchant la am dafa am ñaari ñaw ka daan ko waxtaane daf lay jëriñ ci adduna jëriñ la ci alaxira wa qala fi al-ihya yaqul tabyini inna nihayata thimari ad-din fi hadhihi ad-dunya husul al-ma'rifa wa lumsu dhikran bil ilahi ta'rifa wa lumsu min ba'di dawami dhikri am at-ta'arruf ba'da al-fikri dañ tubaa nee na limaam al-Ghazali wax na ci ihya ulum ad-din nee na dayob meññeti diine ci adduna mooy xam yàlla ak wétli ko ko xol bu xam yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg di wétli ko yàlla ba leneen di ko wétli lu dul yàlla mooy ndayob meññetum diine ci àdduna kon waxtu woo amee diine fonk ko sax ca ba yamale su àdduna bët bu ñëwoon ànd ak lu ñu am jox la lu ñu xam wax la di la tagg di la kañ fu ñu toll nga yemale koog yow dong dong nga nekk ci man mën moo xam ne doo gis mën bindeef muy noyyi nga yemale ko kat bu boobaa yàlla nga wettalikoo loolu nag bokk na ci dayoo ci diine xam sunu borom it xam boo xam ne mooy wusul dëgg daanu ci àgg buñ demee ci waxtaanee ci sëñ bi jëmee ci géej gi insha allah mu ne walaa tarkanu ila lazina wala mun soxna sotumu naaru amalakum min dunillahi min daanu ko wax buñ demee ci xaalul yarkan li abwaab siratin tahuz jawaa'in tatuni kullama hiini kon ci xam yàlla googu daf lay jox sopp yàlla sopp yàlla sopp goo xam ne dara dootu sax ci yow dara dootu neex fi yow dara dootu doon dara fi yow ndax doomu aadama dafa am ñaar yu ko war a taxaw sopp yàlla ñaari benn bi lu ñuy lépp mu ngi sopp ko ci bëgg bëgg yàlla ashawq ashawq ila rahmaani sopp yàlla sopp bu tax mënatoo nelaw li ko waral ñaari sabab la benn bi daañu ko waxtaane benn bi xaram naa waxtaane bi ñuy waxtaane moo di askanonte gu jaam mën a yëg ci bu xalamee boromam ndax suñu borom tabaraka wa taala buñ bindee suuf indiwu fi malaayika muy xalifaam indiwu fi jinne muy xalifaam indiwu fi lenn muy xalifaam lu dul doomu aadama wa qaala rabbuka lil malaa'ikati inni jaa'ilun fil ardi xalifa aadama eh, bu fekkoon ne du woon askanant ju mu askananteeg lu tedd la du mën a nekk xalifatullaahi fil ardi askanoo bu soreyoo la sax daanu dellu si ci wane ne diggante suñu borom ak lu ñu gënd amul gennuk niroo amul gennuk dend amul gennuk dendaleen bu ci war a am waaye bi suñu borom naan yaa daawudu innaa ja'alnaaka xalifatan fil ardi fahkum bayna naasi daawuda def naa la ngay sama wuutaat ci kaw suuf na nga àtte nit ñi ci dëgg lu ko ko mayoon mooy askanante gi mu askanante ak yàlla ndax diine digal na doomu aadama mu jikko woo jikkoy suñu borom yépp maa adal kibriya lu dul rëy rëy moom suñu borom dong dong dong moo ko jagoo te ku ko ci fekk mu lakk la kon askanoo googu sax ci boppam duñu ci mën a sori ci jataay bi ndax am na yu bari yu tax beneen xeet yu waral ak jaam bëgg boroomam te xaraam naa nettali sunu lam yi sax du ko laal waaye xam nañ ne borom bu sell bi xamle na ci déel bu mu déel jaamam yi ko bëgg yi nga xam ne ba mu leen jëlee almala u lala ñuy roo roo dugg ci yaram dal di tawat te lam xamoon ni lépp démb te bokk ci melo yi ruu xam lépp lu nekk fenn rek yam ca dul nekk mën a nekk fépp yemale démb ak ëllëg ak tey ruu ba mu duggee ci yaram la tàggoog melo yooyu le ci moom ba waaye lëmu na ndax yaram daf koo tëj kaso suñu boroom xamal jaam bi yoon wu mu war a jaar ba kiiraay yooyu du mën a dindi yépp waaye mën na koo xotti ba am ci ay poqatal yu mën a yendeer mu gisi ca liñ tudde alamul xay bi mu ne laa yazaalu abdi yataqarrabu ilayya bi nawaafili xata ahbabtuhu fa ida ahbabtuhu kuntu samahu alladi yasma bihi ila axirihi sum sama jaam mënula jëf dara ngir jegeñ jegeñ lu ma lu gën a wér def li ma ko sant ba noppi muy farata yi waaye sama jaam du dañ di def yi ma ko sant ba noppi continuer ci lu xayri nawaasilul xayri mooy lépp loo def ngir bëgg sa borom mu di koor ndaxt ba mu di julli naafila mu di joxe sa alal mu di xet lekkul lot mu di lu mu mën a doon jaam bi du dañ di ko def di ko def di ko def ba jege ma di ko def di ko def ba ma ko di ko def di ko def ba ma mujj nekk bëtam yi muy xoolee di noppam yi muy déggee di tànkam yi muy doxee di loxo yi muy jëfee bu àggee foofu bu ma laajee ma xamal ko bu ma ñaanee ma may ko ba xadis ba jeex daanu ci dellu si buntu la bu mu wan jaam ñu ne am ngeen fu ngeen mën a jaar ba agsi ci man ndax suñu borom nee na tabaraka wa taala xajuma ci suuf si xajuma ci asamaan waaye xay xaj naa ci xol jaam bu ma gëm taragal ma teewul loolu lépp lu ñu tuddee alxulul ak al ittihaad lu sharia dàq la duñ ca dem ndax gaa yi yàlla yi du ñu dañ di dem jëm ci yàlla ba yëgu jaxasoo boo xam ne dootuñu yëgati seen bopp yàlla dong la yëg foofa la benn suufi def istijhaad ci waxi abu nuwaay raqa zujaaju wa raqati alxamru wa tashaabaha fa tashaakala al amru fa ka annamaa xamrun wala qadahun wa ka bi sax na wecc te leer naan gi ma ci def sell na ba boo koy xool boo xoolee melaw seklu bi maanaam forme bi danga naan kaasu kese la bu ndox néewul waaye boo xoolee melaw melo danga naan naanu kese la kaas nekku fi noonu laa di nekk mu ni dafa mel ne rek kon nit ki bu accès foofu léeg-léeg loolu dana ko ëpp doole ba mu wax wax joo xam ne duñ ko ko jàppee ndax ulama yi duñ ko mën a dégg ña bokk ak moom zawq ak ña ko féete ko rek ñoo koy mën a dégg buñ ko déggee daañu ko nëbb ndax nee ñu aqwaaluhum tutwa wala tunsar seen wax dañ koy lem dañ koy taxañ denc waaye kenn du ko wesaare ndax nit ñi duñ ko dégg te mën na cee alku benn waay dafa ne woon moom day suufi la woon wala bu am doole mu ne moom day xool suñu borom tabaraka wa taala na mu ko neex ak bëtam yi nit ñi di ko mbamb di ko mbamb ba dem Cheikh Abdul Qadir Jilani radiallahu taala anhu ne ko am na waaj yoo xam ne fii nee moom day gis yàlla mu ne nañ ma ko indil bi ko indilee naka mu ko naka mu agsi dugg ci néeg bi rek bi mu daat na agsi ci moom mu xool ko ne wax na dëgg mu ne waaye nag gisul yàlla ci boppam bàyyi leen maag moom ku ne ko tuubal ba mu tuub mu ne ko demal ba mu demee mu ne leen kii noorul basirateem moo leer ba gis suñu borom tabaraka wa taala ci bëti xolam bi mu ko gisee ci bëti xolam nuuru aynihi gëndoog noorul basirateem ba li mu gis ci noorul basirateem mu jàpp ne daf koo gis ci bëti xolam waaye suñu borom tabaraka wa taala laa tudrikuhu l-absaar wa huwa yudriku l-absaar wa huwa l-latiiful xabiir jaam bi toll foo xam ne suñu borom daf koy nëbb martabaam ndax attanu ko bu ko gisoon sax dee te dafa am benn wali buy waxtaan ak moromam ba ne ko ay boo gisoon si Abu Isis Bustami mu ne ko man soxla ma gis Abu Isis Bustami man mi gis suñu borom tabaraka yoon mu ne ko soo gisam suñu borom tabaraka wa taala sab'ina maratan juróom-ñaar fukki yoon nga gis Abdul Aziz Bustami benn yoon rek ko ëpp njëriñ ci yow mu ne kooku dinaa fexe ba gis ko di laajte bañ tegtal ko ne ko si nga doj bu mag lii daal sa gannaawam lay jógee danay yéeg bu waxtu wu jant bi dee fenk góor ga taxaw fa di ko xaar di ko xaar ba bi ne tell si Abdul Aziz Bustami ne tëll ci njolaxtanal doj naka mu ko xool rek daal di xaaju daanu suuf sedd guy dee <laughs> si Abdul Aziz yi ñëw xëccee ci loxoom yëkkati ko ñu ne ko kooku de daf laa gis rek dee mu ne déedéet kooku maqaamam suñ borom daf koo nëbb waaye ci sama leer maqaamam def ci reflété maanaam image bi euh, suura bi dafa nekk sama leer bi ma xoolee rek daal di ci gis maqaamam boppam attanatu ko mu dee. nga xam ne kon aarifoona yooyu dañu nam yàlla bëgg yàlla ba nga xam ne benn xëfiinu bët bu bu lañ ko yàlla làq woon moo gën a metti dugg safara ndax nee ñoo aarif billaahi dëgg dëgg dëgg bu demoon safara it daf koy jàppe ne nattu yi dalee ci àdduna tawat yi ak yooyu rek ndax yàlla ji nekk ci xolam de tax dootu yëg dara am na sax ñu ñoo am na ñoo xam ne bu ñuy jéggi siraat te siraat kat ñu ngi ko gàcc ci jégéenub jahannama safara bu ñuy jéggi siraat safara wa daf naan gis yaa mu'min fa inna nuura fa inna nuura wajhika yutfi xalaj yutfi ulahab yi gaawal yow yow aji gëm ji nga jéggi ndax sa leeru xar kanam bi daf may fay moom safara suñu borom wutalee jaam yi ci ni seen i misaaj wutee ci saaxir seen dëwq seen i aswaax maanaam seeni i mos ci yàlla wutee ko naka noonu seenu nekki nag yàlla ñii dañu ragal yàlla ba duñ xef ñii nekk ci li wax albastu wallum suuf génn ci alhaybatu génn ci qabdu bay mel ne kuy wax ak sa morom di ñaan suñu borom taw naan ko moyow suñu borom xanaa da ngaa defe ne danoo am beneen buur bu nuy tawal waaye wàcceel sa ndox mi noo ngi dee laa la wax yàlla daal di taw fi saas nga gis ku ko ëpp maqaama fuuf ci yàlla te ñemewul loolu ndax mu ngi ci xabdu kon nag bu ñu xamee doomu aadama du góob mu dul lim jiwoon war nañoo jéem a ji bu baax rawatina bu ñu gisee bàq bu tooy yooyu yépp nag muqaddima la boo xam ne dama bëgg wax ko bu ma tàmbalee ci waxtaane Cheikh Ahmadou Bamba ñu déglu ko bu baax radiyallahu taala anhu waxtaan wi ñaar la daan waxtaan tuuti ci fi mu jaaroon ci zahir mu di jëmmam gannaawam li tubaab di wax spirituel moo di ci maanaam yoonu yoonu yàlla wi mu jaaroon yoonu tasawuf woowu na fa jaare ak jaar-jaaram lu bokkul jaar-jaari zahiram yii nga xam ne moom la ñu li jaar-jaari zahir yii bu ma ko dee waxtaane am na détails yu bari yoo xam ne xaju fii duma ko tudd ndax loolu maanaam histoire la histoire ci li ñu bind rek ñu ko mën a xamee wala témoignage maanaam seede bu taxaw ne maa fekkee woon seede bu mën a taxaw ne maa fekkee woon amatuñu ko histoire wuute daf ciy bari léeg-léeg dana am wuute yoo xam ne amul solo danaa seet bi nga xamee ne ci sama gëstu li ma ca gën a taxaw ci gëm ne lii moo gën a wér ma wax ko bàyyi la ca def ni ki tey ci bi gaal gi ko yóbbu woon Gabon waa xam Ndakaaru ñaata fan ca weer wa la fa déqee ñaari fan ci rabiu saani la wala fukki fan ak ñaar wute yu mel noonu damay gàpp damay wax rek bi nga xam ne moom laa gën a jàpp yeneeni xew-xew yu ndaw maanaam détails yi tafasil yi nga xam ne itam amul taasir amul loo xam ne lii mën na koo jëriñ ñenn ci ñuy déglu ci walbati seen xol jëme ko ci buntu yërmande bi dana ko bàyyi ndax jamono bi matul loolu dafa gàtt su tàmbalee bokk ci ne boobule sang moom bi mu ganee adduna guddik àllarba la ci weeru tam xarit te booba weer wi am na ñaar fukki fan loolu le dundam ji mu am ci adduna ay wute am na ci ndax xam ngeen jamono yooyu ci dëkk yooyu amul woon li ñuy wax États-Unis juddu ñu di la déclaré amul woon te it mag ñi liñ gënoon a jàpp weeru xamar xamar yi bi nga xam ne moom la lislaam jàpp wacc fi asanatu shamsiya am na xisaab bu ñuy xisaab ba dat bu ne ci asanatu xamar ñu mën a xam fu mu correspondre ci asanatu shamsiya waaye loolu lépp détail la yoo xam ne bu ko ci li leen gën a jëriñ lu leen ko gën a jëriñ mi ngi fi kon nu sàggane ko bi nga xamee ne nag kon neenu ñii juróom-ñaar fukki at ak ñeent la dund ci adduna ñii juróom-ñaar fukk ak juróom am na ñu dem ba ne juróom-ñaar fukk ak ñaar détail boobu amul ahamiya bu waral nu di ci yàgg ñu jàpp ne itam gann at mi mu fi jógee gàddaay bi am na junne at ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn bi nga xamee ne dëkk bi mu dikke ci àdduna mu di Mbàkke Bawol béréb ba fi ñu ko nattale soriwul raay bi fi raay bi nag léegi mu nekk nit koo xam ne ci waxtu woowu am na xaat lu mu wuteeg nit ñi ci ñuy seetlu bu di ak ndaw bu doy waar nett nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy xaleel daawul mës a jooy lu dul suñu dindee ak yëreem léeg-léeg guddi mu jekki di fët fët yi mel na ku sibbiru du mën a nelaw ba ñu génne ko bu ñu ko génnee ci bitti mu téen xool asamaan si di xool biddiw yi di xool di xool ba dal di dement soog a nelaw nettal nañ yu bari ci Ahmadu Bamba yu xawa a noonu cikk yàlla baal biñ koy boot buñ bëggee jëm foo xam ne bérébu poo nga fa dootu noppi dañuy dégg baatam ba ñu wàññi ko bu nit ñi dee tëdd bu fekkee ne bërëb bu ñuy jullee nga ca béréb ba du fa nangoo jóge ba ba ñu ca sonne muy ci ay détails yu bari yu am maanaa te duñu am jotu koo ko waxtaane ba muy àgg ci jamonoy dal jàng ñaari wax am ñu ci ndax mag ñu ci gën a bari juróom-ñaari at lañ daan dal ñi juróom-benn waaye juróom-ñaari ñi gënoon a bari ñu jébbal ko koo xam ne mooy nijaayam kooku tàmbali di ko jàngal di ko jàngal ba mu sori kooku nijaay jooju jox ko yeneen nijaayam kooku itam mu di ku njëkk ki sëñ Mamadu Busa ak ñaareel ji di nijaay nijaay sëriñ bi nga xam ne moom la ko jox muy sëriñum ñaareelam di tafsir Mbàkke Numbe si Mbàkke Numbe di ko jàngalee di ko jàngal di ko jàngal jàngal na ko diir bu yàgg ba ci faatoom la ñu teqalikoo ñi ngi wax ne la taj dana ashad an-nas adawatan la toll woon ñii ne miin na ba xaw a mokkal nga xamee ne mu ngi foofu dellu si ci waajuram ndax ñaari wax ñooñu mën na dëppoo ci kaw la taj daan na fekk muy ñàcc di gëndale kon ñaari wax ñépp dana nekk lu am waaye bu mu dellu see ci waajuram ci kon pataar am na yeneen i sëriñ yi mu continuer di topp alluwaam di jàll bokk na ci ñooñu nga xam ne topp lu na ci ñoom sëriñ muy wax maam Balla Jatara ak keneen ku ñu wax Cheikh Ibra bint nga xam ne maam la ci moom waaye loolu lépp boobu mu ngi ci kër waajuram ci Saalum jamono yi nga xam ne ne Maba Jaxu ma Maba Jaxu rahimahullahu jamono yi mu dajalee fang waa réew mi yépp sëriñ si ak ñi leen àndal mu woote jihaar di xeex bi ñu ko daataan rek ca sonn bi nga xamee ni nag tafsir maga rey nañ ko ci somb ñu bari ci sëriñ si ñi dëkkoon njàmbur ñi dëkkoon bawal ñu dëkkoon jolof ñu ci ëpp ñu dellu fañ dëkkoon Maamoor Anta Sali bokk ci dellu si bi nga xamee ne nag xaadim moom sëriñam boobu ko doon jàngal dellu suul mu nekk fa continuer di fa jàng fa moom ba ci diggante boobu la tàmbalee di jànge ci Cheikh tàmbatu Tukulóor jàng na ci moom xam-xam ba jàng téere yu takku ba amul ñaw ci xam-xamu diine ak xam-xamu arab mu dellu seeti nag fekk waajuram dellu si woon na moom jóge Saalum mu dellu si ci moom fekk ko booba ma nga pataar la joor nekk kër Amadu Yàlla ndax Maam Mor Anta Lat Joor bëggoon na ko daan ko laaj xalaatam di ko ñaan loog di ko def loolu nekk waaye Maamor Anta Sali mosula nangoo dëkk ak moom ci benn béréb ndax jàngalekat la ay taalibi la amee di leen jàngal di leen yar mënu la jaxasoog buur waaye daana dëkk ci dëkk boo xam ne du ko sori ba waxtu amee ku ci bëgg a gis moroomam mën koo gis ci lu dul coono bi nga xamee ne nag ñëw na te booba Lat Joor nekk kër Amadu Yàlla sëñ bi ñëw fa nekk ak waajuram woowu Maamor Anta di jàng ci moom ci diggante boobu la daan def bu woyee jox ko ak xaadi ma jaxate kala mu di ko ko toppal di waxtaan ak moom ci daqaayiqu lugal arabiya maanaam ñu xam ne subtilité de la langue arabe sew sew yi ci làmmiñu arab nga xam ne jàng mu xóot la laaj daana ci jëflanteeg alqaadi ma jaxate kala mu di ko ci teqantal naka noonu la demewoon ci dëkk bu ñu wax Njaañ foofu ci wetu kook fii Cheikh Ahmadul yi boobu nga xam ne Muhammad ibnu Muhammad la tudd waaye mi ngi gën a siiwee ci turu Yadali bokkul ak Muhammadul Yadali Daymaani beneen bi nga xam ne moo def Zahabul Ibris tafsirul Quran boobu nga xam ne kooku moo gën a yàgg Ahmadul Yadali boobu jàng na fa balaaxa am nañu werante ci ndax jàng na fa man teq wala déet ba nga xam ne nag waajuram gis na ne kii daal ku ñaw la te ku xam bu baax li mu jàngale te borom xel mu leer la ku mën a jàngale la mën a teqantal mu nattu ko ci jox ko ay dërëj mu jàngale mu gis ne am njàngaleem sax a gën a rafet mu jox ko féetale ko ñu ëpp ca taalibe bu di leen jàngal di leen jàngal ba mujj taalibe yépp xemme ma jàng ci moom mu gën leen jàng ci Mamour Anta Sali mu daal ñu koy bàyyeeg daara ja muy jàngale sëñ bi nag li Mamour Anta Sali nekk su ko fuuf lépp mësula feeñal daray boppam mësula jëfal dara boppam ndigalam rek la toppoon du weranteeg moom dara lu mu ko digal di ko teg benn baax te du ca desal dara di nekk nag koo xam ne meloom taxoon na Mamour Anta Sali wegoon ko soppoon ko ba xaw koo ragal wóolu woon na ko it lool daañu nekk dina am na benn bis benn xaritam bu bari xam-xam ñëw ma mu ci sali waxtaan ak moom ba di ko laaj sa doom ji may dégg mu ne ko ah, xam naa boo demee sax dama nga ca àll ba ndax moom du jege nit ñi yàlla bëgg leen ko lool wéet nee na boobu fekk maa ngi ci néeg bi di ko dégg ak sama nopp ma suturaal ko dal di yolliku ndànk jaar ci gannaaw ni ba dem ca àll ba ba nga xam ne bu ñëwee duñu ma fa fekk noonu suñu borom soppaloo ko wéet moom dong ak bu tooree bu mu yàgg mu génn ci lépp lu mu du moom dara mais rus naa moom dara ci àdduna daan topp itam xam-xami ahlu tasawuf ak seenu sóobu ak seeni defin ak seeni waxin di ci seenu lamiñ nañuy woyee di wax ak yàlla nañuy wax ak moom di xas adduna ak képp ku jublu adduna nañ ko daan xase di nett li ci seeni way cofeel bu ñu am ci yàlla ak mar wu ñu mar jëm ca loolu nag dañu di yokk ci moom di yokk di yokk di yokk ba àgg ci li ñuy wax xaadisul walahaani al walahaan waxtaane naa ko ba tàyyi ci conférence yi sekara boo xam ne la suñ borom bu ko tegee ci kaw xolub jaam adduna li ci biiram dootu ko sax dana nam yàlla nammeel boo xam ne moo raw ku mar maru xundoñ woo xam ne bu naanul dee daf daan jékki-jékki ci génn bu génnee jaar ci àll bi di daw di daaw di waaxu mel na daw bu dee waaxu ba mu yàgg mu jékki-jékki ne tërit njiw jëm feneen dégg naa benn bis bu ko benn mbàjjanam laajee nii ngay def li ko waral laaj bi ko ndax ndaxam mooy damay def rek. fu ma toll di dégg ak baat ñu may woo te du ma xam fu mu féete bu ma féetee fii ba ma waax ba jub ca déggati baat bi feneen te xam ma fu mu do fu mu féete xamul mu doon bi nga xamee ne ñu ngi ci diggante boobu sopp boobu mu soppoon yoonu tasawuf tax na mu daan solo seenu col daal li neppee la daan sol lu ñuy wax laaya moo lu mel ne ay sor yoo xam ne dañ ko xar ci digg bi moom la daan sol dafa daan yor yet di dox ci àll bi di xalaat mbiri borom ak mbiri ëllëg di xalaat gaa ñu baax ñu fi ñu jaar ba àgg fa ñu àgg am la ñu am ñu di ko liyaar toujours ne ko borom teen yooyu kat fa ñu jaar ba gas seeni teen fa ngay war a jaar ba gas tey teen waaye doo reet ci doo ci teenu jàmbur ndax li la aajoo ci ndox xajul ci teenu keneen moo am benn bis gan goo xam ne jii dafa jóge gànnaar ñëw fa daan kër bi ci Cheikh Saadu Abihi radiallahu taala an bi mu ko gisee mu amee melo woowule bopp bu sëq te sëq soog amee daal melo yi kuy muritu di tërbiye nekk si yoon tërbiye mu sopp ko lool taxoog moom di waxtaan ak moom waaye mas na ko wax ko wallaahi boo àggoon ci sama sëriñ ba maanaam Cheikh Sadou Abihi ku mel ne yow diir bu gën a gàtt rek da nga ci yàlla mu ne ko haa mu ne ko waaw sëriñ bi daal di fas yéene ci xolam ne suy dem rek mu ànd ak moom topp ko topp ko jàpp loolu jàpp loolu jàpp loolu ba mu yàgg xaw ma lu ko xamal maam moo anta sëriñ benn bis mu woo ko mu ñëw mu ne ko Ahmadu mu ne ko Mbàkke mu ne ko li ma la bëgg a xamal moo di ne am gannaaw am naa ci yow ndigalal waajur ak ka mu jur bul génn dëkk bi li ñu gannaaw bu ñu jógee ci géej gi am na mbooloo mu masa woo di waxtaan ak ñoom xamal leen ne ndax am dégg di ndigalal waajur am na njëriñ ba doy ko waar ndax yéen ñii topp ci man bu fekk continuer du woon ndigal loolu mu nga xam ne moom la ma sëñ Mor Anta Sall digal woon boo bëggee dem gànnaar kon lu ma am falaa koy jëlee te boobaa taalibab taalibi ngeen di doon waaye gannaaw bu ma déggee ndigalam suñu borom xamal ma ne ma sëyif bopp nga war a am sa taalu bopp doo ko jafane ci beneen taal yonent bi sallallahu moo lay taalal sa taal mu nekk ci loolu nag di ko nëbb maanaam li nekk ci xolam nekk ci xelam fii maam Anta Sall ngi dund mu nëbb ko ba ama safin atum junne ak ñett téeméer Maam Mor Anta Sali génn àdduna